alxafidu alhujjatu alalamu abu zakariya annawawiyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi salaasumiya asalaasumiya wa sab'uun wa an abii hurayrata radiyallahu ta'aalaa anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa taquumu as-saa'atu hattaa yuqaatila al-muslimuuna al-yahuud hattaa yaxtabi'a al-yahuudiyyu min waraa'i al-hajari wash-shajar fayaquulu al-hajaru wash-shajaru yaa muslim haazaa yahuudiyyun xalfii ta'aala faqtulhu illaa al-gharqad fa innahu min shajari al-yahuud muttafaqun alayhi kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah ñëwaat ak ñun ginnaaw biñ jeexalee ci suñu jotaay bii ñu génn yi nga xam ne xadiis yi mu fii ci chapitre trois mansuuraat wal mulah xadiis bu mujj bu doon wax ci mbiru al-masiihul a'warul kazzaab Euh, mu doon xadis mille huit cent dix-neuf nga xam ne ci la jeexale woon li jëmoon ci wàllu masiixu dajjaal mu ne woon wa an ibni umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam zakara ad-dajjaal bayna dhahraanay an-naas fa qaala inna allaha laysa bi a'war alaa inna al-masiixa ad-dajjaal a'waru al-'ayni al-yumnaa ka'anna 'aynahu 'inabatun taafiya walillahi alhamdu wal waaw am na yenn riwaay yoo xam ne yu ci xadis boobu noonu dane te ngeen xam leen ne i'lamu annakum lan taraw eh, rabbakum hatta tamutu yëg leen ne masiixu dajjal bokk na luy wane ne leneen luy wane ne ak kàcckat la ñëw ñëpp di ko gis mu ne man maay yàlla yeneen saa sallam ne yëg leen que ne eh, borom bi tabaaraka wa moom nekkul euh, euh, yéen yëg xam leen ne yeneen saa saa ne xam leen ne du ngeen gis seen boroom mukk mukk ci kaw suuf fekk faatu ngeen voilà loolu di leeral li nga xamante ne kon mooy beneen mbir tax yi leeral ak kasiboom ay naram ak ay mensonge am yoo xam ne yu pataa lañ tërëy lool bari na waaye boobu dañ ko fàtte woon souligner ci xadiisu euh, ibnu Umar bii la voilà te euh, riwaay bu imaam al euh, abu isa euh, at-Tirmidhi ca baabul fitani an rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam baabu ma jaa fi alaamati dajjal foofee moom ni mu ko ëndee woon muy comme boobu hadis boobu moom version am foofu la waxoon loolu mu ne qaama rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam fi nnaasi fa asna ala allahi bima huwa ahlu thumma dhakara ad-dajjal fa qaala inni la unzirukumuhu wa ma min nabiyyin eh, sallallahu alayhi wa sallam illa wa qad anzara qawmahu wa laqad anzarahu nuuhun alayhi salaam qawmahu walakinni sa aqulu lakum fiihi qawlan <coughs> eh, lam yaqulu nabiyyun li qawlihi eh, li qawmihi ta'lamuna annahu a'mar wa inna allaha laysa bi a'war ba pare Eh, ci yenn ci riwaay yooyu nag ci la eh, yokke woon ne nag après eh, ci ni mu ñëwee ci yenn yoonu xadis boobu nga xam ne moom lañ gisoon que ne de toute façon di ngeen seen boroom kenn du ko gis voilà voilà loolu kenn du ko du ngeen ko gis fii ci kaw suuf hatta tamutu voilà waaw <laughs> waaw tax imaamu Tirmidi ci suuf la ko waxe ci yeneen riwaaya yi mu ne qaala Zuhri wa axbaranii Umar ibn Thabit al-Ansaari Umar ibn Thabit ibn al-Haarith al-Ansaari al-Khazraji al-Madani rahimahullah imaamu Zuhri na mooma xabaare anna axbarahu ba'du ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam ken leen ci sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal dina ko ci yokkal ci hadis bi ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala yawma idin keroog muy te lii waxoon nañ la xajjatul wadaa woon voilà fa la defoon ci discours yam fa def yi la woon muy aju tàggatoo gi fële ca makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman mu ne kookee waxoon la jahalatu sahabi la tadur ñàkk xam sahaaba bi loolu wàññëwul dara ci xadiis bu dee ñu ko jiitu wér nañ te ñi wér nañ mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kon qaala yawma idhin linnaas wa huwa yuhadhiruhum fitnata keroog yonent bay saa saa wax na nit ñi ca ajja di leen moytandikuloo di leen mettre en garde di leen ñu moytu fitnaay masiixu dajjaal mu ne ta'lamuuna bokk na li ngeen di xame ne ak yu bari yim ñu wax ba pare te ne annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut wala wa innahu maktubun bayna aynayhi kaafir yaqra'uhu man kariha amala mu ngi gisoon nañ riwaaya mu ne euh, te ne yonent bi alayhi mu ne xam leen ne lan yara ahadun lan mooy lii manu la nekk ñoo tax képp ku la ne fii ci kaw suuf gis ne yàlla ak ummu aynayhi nday ñaari ñaari bëtam yii sax ci boppam bi kooku da xam ne kii de expliqué waaw day wax lu ko neex day wax lépp loo xam ne mooy lu ko neex la bu dee gént nag loolu mën naa nekk waaw <laughs> gént moom mën naa nekk beneen monde la waaw te boobu monde la boo xam ne boroom bi tabaaraka wa taala euh, dafay def ay tajalliyaat yu rëy yu bari yoo xamante ne man nga ko gis ci euh, comme li yeneen saa saa ne borom bi da ko boromam da koo feeñu ci euh, forme benn jeune waaw est-ce que yàlla nit la bay nekkub jeune non waaye loolu ci gént la woon voilà loolu man na nekk voilà waaye que ne man mii fii laa toog daal di xool daal di gis nii taxaw nii maa gis naa yàlla kooku moom da xam ne waa ji expliquer ndax yaa saa saam nee na ta'lamuna annahu lan yara ahadun minkum rabba kenn ci yéen kenn waaw amul nag koy daa am non ñooñu mooy général bi la doon wax waaye alxawaas wala xaasatul xaasa loolu li waxi caaxaan la xaasatul xaasa ak xawaas ak lam daa ñépp ci yem lan te ñim doon waxal ñooy saxaaba yi ñoo raw yow ñi ngay wax yëpp waaw waaw waliyu boo fi tudd gisul sax seen poussière waaw waaw li mu réere ci saxaaba yi ëpp moom li mu xam ci boppam moom waaw kon nag faut pas déconner voilà kene yi lan lan yara ahadun minkum rabba hatta yamut kenn ci yéen du gis boroomam loolu mu faatu ba pare wa innahu maktubun te bind nañ bayna aynayhi diggante ñaari gëtëm yi kaafir yaqra'uhu man kariha amal wa mu ngi noonee Allahu akbar loolu lu ama solo la léegi nga ne ma bon attends attends attends euh, man euh, parce que boroom xam-xam la wute est que yonent bi saa saa gis na boroomam wala déet mooy laylatul isra la ñuy wax laylatul isra beneen monde beneen jamono la bokkul ak fii loolu loolu bokkul ak alamu shahada gi waaw fii nii. boroom bi jële yonent way saa saa min al masjidil haram ila al ah, borom xam-xam yi dañ ci wute ñoom Seydina Abu Zar ñoom Sayyidatu Aïsha saxaaba yu bari nañ jàpp ne yonent saa sam na man laaj naa yonent saa sam ndax gis nga sa borom mu ne déedéet sa borom mu ne déedéet Sayyidatu eh, Abu Zar mu ne dama ne ma nuurun anna anna ara waaw sa borom leer la nan laa koy gise ñenn ñu ne tappe ko ne nuurun inni araad leer la gis naa ko waaye bon li gën a kii ci ab Seydina Abu Dar mooy moo ko wax Sayyidatu Aysa sorewuñ te ñoo bokk wax mooy yeneen saasam gisu ko te ku nekk daa laaj yeneen saasam ndax gis nga sa borom waaye ku mel ni Mawlaana Ibnu Abbaas ne yi gis nañ ko gis na boromam te lool ñu bari radiyallahu anhuma ci borom xam-xam yi loolu la ñu saxal waaye loolu mooy beneen monde la voilà boo xamante ne nii Euh, loolu wuutewul ak lii nii nekkul loo xam ne dafa contradictoire ak lii waaw ndax lii àddina bii dañ la suñu aalamu shahaada gii alors que da ko yóbbu ilaa ma sha allah borom bi mu gis boromam ci kaw ñi nga xam ne loolu lañ dëgëral que ne mooy li gën a dëgër que mooy gis ne keroog laylatul isra guddik rañaan ga euh, wal mi'raj euh, ak tukki ga ak rañaan ga que ñoom alayhi salaatu wa salaam gis na boroomam loolu bokkul ak suñu fii nii voilà voilà ñun kan moo fi dem asamaan suuf sii lañu nekk fii kenn du fi gis boroomam lu dul nga faatu kon loolu eh, ñëw na ci xadiisu eh, boobu imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi kon ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a jàll fi nga xamante ne mooy ba léegi ci eh, ab baabul mansuuraat wal mulah voilà léegi tey kon loolu moo jeexaloon ahadis yi jëmoon ci wàllu almasih ad-dajjal tey nag comme niñ ko jànge léegi al imaamu Nawawi mu dugg ba léegi comme niñ ko waxe woon jotaay bee bi ñuy bu jeexal euh, waxtaan boo xamante ne nii nag hmm, waxtaan boo xamante ne nii hadis boo xam ne dafa am lëkkaale ak li nga xamante ne mooy wax waxtaanu masiixu dajjaal bi ñu doon jóge waaw mu ne hadis 1820 wa Abi Hurayrata mu ngi jële ci suñu euh, sang bi Seydina Mawlana Baye Mus mu ndaw mi Abu Hurayra al-Hafiz al-Yamani ad-Dawsi radiyallahu anhu anna rasulallahi eh, mu ne yonent bi alayhi salatu wassalam dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na la taqumu saatu mu ne saadu taxaw mukk hatta ludul yuqaatila al-muslimuna al-yahud ban ni nga xamante ne julli ñi yàgg nañoo xare ak yi mais xam nga ne yooyu taxul ñuy wax waaw mooy yonent bi saa bii muy wax mooy mu jug jamono te bii à vrai comme ni nga koy gisee ci biir mooy bu fi dajjaal nekkee la waaw Seydina Isa nekk fi alayhi salaatu wassalaam dajjaal ne fi xar boobu lay wax mais pas comme tay nii ku jàpp ne voilà xeex yu sioniste yu bon yee di massacrer suñu mbokk yi euh, palestiniens yi ayyadahumullah wa nasarahum te dammat ixwaanal qiradati wal xanaazir amin ku jàpp ne foofu xeex yooyu di am ak yooyu même bu doon ñoom ñëw nañ ba gañe sax du boobu lay wax no bii mooy bi nga xamante ne fee li ñu génn dafa am lien ab lëkkaale ak lii mooy nettali masiixu dajjaal jamonoy masiixu dajjaal la moom la yonent bari saa saam wax lii te yooyu dinañ gis riwaay yi nga xam ne ñoo koy gina la yaral ne jamono jooju la mu ne laa taqumu saa saa du taxaw mukk du jeex àddina du jeex ba saa di taxaw hatta lu dul yuqaatil al muslimuuna al yahuud ba ni nga xamante ne mooy euh, way ngëm yàlla yi dinañ xareek yahuud yi waaw ñu wommatul seen borom jullit ñi ak yahuud yu yées yi waaw ndax dañuy ànd ak dajjaal nag waaw daal di fuuy nag ak liñ ñëwee moom lañ doon xar ak seen seen affaire bi dox dajjaal di wër ànd ak ñoom waaw doon nañ la am na riwaaye kii euh, ne euh, Seydina Abu Sa'id ba euh, Ibnu Sayyad doon ko wax yeneen saa saam du nee na dajjaal yahud la alors que man duma yahud man jullit la <laughs> waaw <laughs> léegi kon mu ne léegi ñoom léegi nag dina xare jullit ñi yahud yi hatta yaxtabi al yahudi ba ni ngay gisee yahudi bi bu xabiis bu bon bi di naqatu di nëbbatu min wara'il hajar waaw xare bi tar xeex bi tar ba muy waa yow ñu acculé ko muy laqatu ginnaaw ab xeer was shajar ak garab yi waaw buñ gisee ay xeer di laqatu ngan di xeer di laqatu ci ginnaaw roche yi ak xeer yi ak montagne yi fa yaqulul xajar xeer boobee montagne boobee roche boobee ne wa shajar ak garab gi xatta garab gi ñëw laqatu ci gannaawam sax dañ naan yaa muslim woo ab jullit bi ne ko yow wëy yàlla bi yow wommatul yàlla bi hada yahudi benn yahuda ngi nii laqatu fi man xalfi sama gannaaw taala dikkal faqtulhu nga daal di koy rey waaw ñëwal rey ko mu ngi nii saa gannaaw daal di fay laqatu waaw mu ne nag illa al ba mu def garab googu di ara xarqat benn garab la goo xam ne day am ay dig waaw ñoom la ñeel ñoom yahud yu yiis yi moo tax mu ne illa al xarqat fa innahu min shajaril yahud moom ci seen garab yi la borom bi ci xikmaam mu bàyyee leen bu dee boobu moom lañ laqatu boobu moom <laughs> garab goog du leen yoole quoi wal iyaazu billah mu ne bi muttafaqun alayhi al imaamu al haafiz eh, al buxaari waaye na ko noon al imaamu abul husayn muslim ibnu al hajjaaji rahmatullahi alayhima daal dinañ koy solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ñoom ñaar dong ñoo ka solo ñu ne la xadiisu Seydina Abu Hurayra la parce que Abu Ibnu Umar solo na bu mel nii tamit mais dinañ ci ñëw insha allah ñoom ñaar rek solo o ko seen sëriñ al imaam Ahmad moo leen ci jiitu woon al imaamul Buxaari rahimahullahu taala ñu ko indi kitaabul jihaad wa siyar baabu qitaalil yahuud mu ne haddasanaa Ishaaq ibnu Ibraahiim mu ne nettal na ñu suñu sëriñ di Ishaaq ibn Ibrahim di ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah ibn Matar ibn Ubaydillah ibn Ghalib ibn al-Warith ibn Ubaydillah ibn Atiyya ibn Murra ibn Ka'b ibn Hammam ibn Asad ibn Murra ibn Amr ibn Hanzala ibn Malik ibn Zayd Manat ibn Tamim at-Tamimi al-Hanzali Abu Ya'qub al-Marwazi an-Naysaburi Rahawiya génn gane génn gane àddina 161 génn àddina 237 rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana Jarir mu ne ki ñu xabaare mooy Jarir di Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays abu abdillah ad-duba ad-dabbi ar-razi al-kufi al-qadi gane àdduna cent dix génn àdduna cent quatre-vingt-huit bu ci nekk am na wute rahimahullahu ta'ala an umarata ibn al-qaqaa nu jële ci umarata ibn al-qaqaa ibn shubruma ad-dabbi al-kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a kañ la gane àdduna kañ la génn àdduna génn na loolu dajuma ko an abi zur'ata mu jëlo abu zur'ata ibn amr ibn jarir ibn abdillah ibn jabir al-bajali al-kufi di sëtu jarir ibn abdillah yusuf hadhihi al-umma radiyallahu an ali jarir moom nag mu ngi génn àddina moom abu zur'a diggante année quatre-vingt-dix ak l'année cent rahmatullahi alayhi an abi hurayrata mu jëlo ko ci sëriñam di abu hurayra al-hafiz al-yamani ad-dawsi génn àddina la cinquante-neuf radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa taqumu saa'atu hattaa tuqaatilu al-yahuud voilà ah muy dane laa taqumu saa hatta way waxul hatta yuqaatila al-muslimuun hatta al tuqaatilu al taxaw mukk lu dul yéen jullit ñi di ngeen xarejeeg ñi nga xaman ne ñooy yahuud yi le fait que yeneen saa sam di wax saxaaba yi te xam na ne du ñoom du ñoom <laughs> lu saxaaba yi ci boppam ñoom ñooy xeexeek en tout xeex bi muy wax ñoo yàgg nañoo xeex ak yahuud yi waaw <laughs> Qurayza ak yooyu <laughs> yooyu yàgg ak Xaybar ak yooyu mais waxul yooyu voilà li muy wax mooy bii nga xam ne mu jóg jamono te le fait que mu adressé leen parole bi alors que mel ni ñoom la mais mooy loolu dañ ci xama ne wax ju yeneen saasam di wax ak saxaaba yi mooy bi muy wax ak xattaa ki mujj kii mujj génn àdduna ci jullit ñi ci kaw suuf waaw mooy waxam dafa transcender waxoon nañ la ko jullit ñëpp lay waxal waaw borom bi nag ñii nga xam ne moom la ko boole loon ñoom lay wax mais à travers ñoom bépp xeetam buy ñëw ba ilaa yawmi diin waaw waaw kon nag mu ngi noonee moo tax ñun ñii concerne ñu waaye exactement dëgg-dëgg ñamuy wax ne ñamu réaliser wu ci ñoom ke ñooy xeex ak yahuud yi mooy jullit ñu baax ñoo ñële nga xam ne ñoom ñooy muñ ci euh, musiba yu rëy yi comme niñ ko gise woon ñoomin dajjal ba pare muñ ci ki nga xamante ne mooy ñoomin xoox ema xoox gaa yoo yëli voilà ñooñu aywa hatta tuqatilu hatta li nga xam ne mooy alyahuda hatta yaqula alhajar hmm? waraahu alyahudiyu ya muslim hada yahudiyun warai faqtul kon noonu la ko al imaamu al Buxaari rahimahullahu ta'ala daal di indi kan daal imaamu Abul Husayni Abdullah Muslim ibn al Hajjaj rahmatullahi alayhi moom ay kàddoom eh, la al imaam al al al al eh, kii daal di indi al imaamu eh, an-Nawawi boo seetloo hadiis Sayyidina al Buxaari bi rahimahullah amul illa al Gharqad voilà kanta bu dee nag ki nga xamante ne nii mooy al imaamu ahmad euh, ki muslim nañu xool li wax kitaabul fitan wa ashrati saa baabun la taqumu saatu hatta yatamanna ar-rajulu an yakuna makana al-mayyit mu ne haddathana Qutaybatu bnu Sa'id mu ne nettali nañu sunu sëriñ di Qutaybatu bnu Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawla Abu Raja albalxiyu albaghlaniyyu gane àddina 148 génn àddina 240 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Yaaqub mu ne imaam Muslim ne ya'ni ibn Abdirrahmaan mu ne nettali nañu Yaaqub imaam Muslim ne mooy ibn Abdirrahmaan di Yaaqub ibn Abdirrahmaan ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Qaari az-Zuhri al-Madani al-asl dëkkoon Iskandariya moo al-Iskandaraani rahmatullahi alayhi génn àddina 181 rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a an Suhayl moo ko jëlee ci Suhayl ibn Abi Salih Zakwan as-Samman Abu Yazid al-Ghatafani mawlahum rahimahullah génn àddina am nañu ne vers les cent trente-huit am ñu ne cent quarante am nay wax yeneen yu ci am wallahu ta'ala a'lam an abihi mu jëla ko di Zakwan Abu Salih as-Samman az-Zayyat al-Madani di borom export génn àddina la cent un am na wute tamit ta'ala an abi hurayrata gis nañ ko sànk radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal la taqumu as-saa'atu hatta yuqatila al-muslimuuna al-yahuuda fayaqtuluhum al-muslimuun hatta yaxtabi'a al-yahuudiyyu min waraa'i al-hajari wash-shajar fayaquulu al-hajaru aw ash-shajar fayaquulu al-hajaru aw ash-shajar ya muslimu ya muslimu hada ya ya ya abdallah yow jullit bi yow jaamu yàlla bi hada yahudiyun xalfi ab yahud ab jiw bu bon a ngi saa gannaaw laqatu fa ta'ala faqtul dikkal nga daal di koy faat illa al-gharqad ba garab googee ñu la fa innahu min shajaril yahud voilà moom nii la kon hadis bii nii walillahi alhamdu wal minna taxrij baa ngi noonu ah, léegi xadis mel ni waxoon nañ la ne ku mel ni par exemple Abdallah ibn Umar radiyallahu taala anhuma daal dinay solo tamit lu mel nii moom ibn Umar radiyallahu anhu wa arda moom tamit comme kaddu yu mel ni euh, te imaam al Bukhari imaam al Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'a muttafaqun alayhi la moom tamit voilà Muslim tamit. indi na ko hadiisu Seydina bi nga xam ne Abdallah ibn Umar bi mu indi kii bu yosam la njëkk indi sax hmm? moom la njëkk indi euh, bon ci ay kaddu yu wuute bu njëkk bi dane Naafi' mu jële ci ibn Umar pour gàttal radiyallahu anhum an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala la tuqaatilunna al-yahuuda fala taqtulannahum hatta yaqula al-hajaru ya muslim hadha yahudi fa ta'ala faqtulhum mu ne yoneen saa sam ne ne waat naa ne di ngeen xarejeeg yahuud am guerre bu mag ak yahuud hmm, ngeen faat leen ba benn xeer naan yow jullit bi ab yahuud yi ñëwul ñëwal daal di koy uh, faat waaw waaw am boo am na taq uh, taqtatiluna antum wa yahudu hatta yaqulu alxajar ya muslim hada yahudi wa ra'ayta al faqtulu loolu nag tegtuwul na ñoom duñu rey am na ñu rey ci jullit ñi moo tax yeneen saa soxna taqtatiluna da ngeen di xare te xare moom mooy da ngay rey ñu lay waaye ñoom la ñuy gañe ñoo ànd ak dajjal après <laughs> eh, hatta yaqulu alxajar xeer bi di waxe naan benn bu laqatoo ci broche walaw xeer di laqatu ah naan ya muslim hada yahudi wa ra'ayta al faqtulu ab ab ab ab bu yéesa ngi saa gannaaw ñëwal daal di koy faat ah, mu ngi noone allahu taala alam kon eh, loolu eh, eh, ñëw ni na noonu léegi mu des kon ginnaaw lii ana ana lii fan lay xew mooy xare bii nii fan lay xew al imaamu Nawawi rahimahullah mi muy wax ci hadis bi bi mu waxee ne alxarqat nawun min shajari shawk mu ne alxarqat euh, moom benn façon la ci euh, garab yi nga xam ne garab yi nga xam ne dañu am ay dig waaw garab yooyu di nga am ne ay dig dañuy am ay ay épines mu ne ma'rufun bu ñu xam la bi bilaadi baytul maqdis fële ci euh, Jérusalem ci baytul maqdis ja qudsu sharif mu ne wa hunaaka ta foofee yakunu qatlu dajjal wal yahud mu ne da foofee lay faatu dajjal di amee mooy Seydina Isa alayhi salaam foofu la koy faate wu wal yahuud ak mooy daa bëgg ne xare bi foofu lay amee waaye eh, kii al imaamu Ahmadu al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi daal dinay solo hmm? eh, eh, ci xadis bu gudd boo xamante ne nii day wane ne mbir mi Medina. Médina tamit da mooy ci biti Médina day am mooy foofu nga xam ne yàgg nañ ko tudd nañ fi hadis bi nga xamante ne nii bi ñuy gis ci mbiru dajjaal yi bi nga xamante ne nii Médina ci lay yëngoo ñetti yëngut yëngu waaw waaw muy hadis Seydina Anas mille onze bi bimu ne laysa min baladin illa sayata'uhu dajjaal illa makkata wal madina sharrafahuma allah wa laysa naqbun min anqabihima illa alayhi al malaa'ika saafina tahrusuhuma fa yanzilu bis-sabakhati fa tarjufu al-madinatu thalatha rajafatin yukhriju Allahu minha kulla kafirin wa munafiq hadis boobu gisoon nañ ne dajjal day ñëw biti Medina waaw malaaka yi wër ko moom ak Makka ak Medina bii nag mu ñëw bunt Medina ah du mën a dugg nag gis na malaaka yi mu taxaw nag di xaar ana kan mooy génn <laughs> waaw suñu borom bëgg a génne naafiq yi ci biir ak yéeféer yi làqati ci biir te gëmuñu dara mu def ay ay tremblement de terre yu bari waaw waaw yoo xamante ne nii looloo lay wan xam nga instant yi mooy Médina ak Makka Makka ak Médina dañuy tere yéefar bu fa dugg mais bu dajjaal ñëw dina am yéefar yoo xam dañuy fexe dugg fa nekk fa waaw dinañ fexe ba nekk fa waaw moo xam nag ci jàmm lañ fa ne woon gaa daal eh, woyofal nañ lépp ba baleen ñu installé wu ak yooyu waaye teewul ak bu bu dajjaal ñu borom bi da leen di génne. waaw ak munafiquna yi nga xam ne di camoufler dañoo mën a camoufler wu di wane na ñoom ñoo gëm ndëkk gëmuñ dara borom bi dóor ñetti tremblement de terre biir Médine yoo xamante ne ñay génn ndaw mooy naafiq yi bépp kuy géefir ak naafiq rek bi nga génn loolu gis nga foofu noonu te waxoon nañ la bee passé tamit sabaxa bi tuddoon nañ ko mooy bërëb boobu nga xam ne euh, mooy daa bari xorom daa suuf sa day weex nga xam ne garab ya fay sax daanaka c'est rare nga gis garab boo xam ne gu sax la waaw nga xamante ne nii dajjaal bu génnee mooy kooku jeune boobee di dajeeg moom ah di génn na eh, gaa yi masalixu dajjaal yi ne ko tëral ne ko taral daal di koy téye waaw ne ko hé yow foo jëm yow mu naan waa yow ci waa ji génn ne maanaam ah, ndax gëmoo suñu borom hadis mille huit cent quinze bi hadis sayna Abu Sa'id al-Khudri waxoon nañ la foofu ci biti Medina la jeune boobu day génn ci Medina daal di dem fekk ne do yow xaaral dem gaa yi ko déet tee ngaa bañ a dem mu dem waaw dajjaal tàllal ko ba ñu tàllal ko mu dóor ñu dóor lu koy yar ba pare daal di koy faat dekkilaat koog yooyu ba mujj gi manu koo manalu ko dara nag bi mu xamee ne manu waaj ne ko ne gaa yi yaa ayyuhan naas innahu laa laa yaf'alu ba'di bi ahadin minan naas ginnaaw man lii mu de man ci man ray ma nii dekkil ma manatu koo defal kenn waaw dajjaal téegu di ko jéema rendi du ci man dara voilà léegi nag ginnaaw gi mu yëkkati ko ba ci kaw sànni ko ci safaraam soosee muy wan gaa yi te loolu mooy àjjana gis nga foofu noonu mooy foofu noonu laata mu fay jóge ci la xare bii dina fa am tamit waaw te loolu Ahmad moo ko solo eh, eh, eh, muy hadis boo xam ne ci musnadu Abdallah ibn bii solo na ko foofu moom al imaamu Ahmad ibn Muhammad dinañ ci ñëw léegi al imaamu al haafiz al Buxaari ibn Hajar rahimahullah bi may sharh ci kitaabul manaaqib baabu alaamaati nubuwwa fil islaam bi nga xam ne ci lay sara hadisu Abdullah ibn Umar bi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma bi nga xam ne ci la koy sara mu wax moom al imam al hafiz Hajar mu ne tuqaatiluuna ndax foofu it mooy liñ la wax tuqaatilukumul tuqaatilukumul yahuud fa tusallatuuna alayhim thumma yaqulu al Hajar ya muslim hadha yahudiyyun waraa'i faqtulhu voilà mu ne di ngeen xare ak yahuud yi de borom bi def ngeen am néemi ci seen kaw sëmbërtël leen ci seen kaw ngeen dominer leen bu baax summa yaqulu ba ni nga xam ne xeer ba ginnaaw gi xeer ba mu daw di laqatu nga gis ñuy daw di laqatu ji di ut fu ñu rawe hmm, naan loolu nag du benn yahut kese mooy ñu bari ci ñoom waaw ña rescapé ya ut fu ñuy làqu xeer bi naan yow jullit bi yow wëy ngëm yàlla bi yow womatu bi hada yahudi ki yab yahud la wara yi sama gannaaw faqtulhu ñëwal daal di koy rey léegi imaam alxaam na xajar mu ne lii nii ci riwaay imam ahmad bi eh, moom boobu ñëw na wax ñu fan la moom lañ la doon wax léegi waaw